waaw soit bu ñuy julli buñ jullee ñaari rakk ngeen toog di xool ay tiktok ak ay kiiwag ay dugg seeni fo ak di def leneen ah, di waxtaan wala taraweex mooy diggante yooyu nga xam ne nooflaay yi au lieu ngeen nekk ci di def ay afkaar ay jéggalu yàlla yooyu wala ñi nga xam ne dañ ne sopp nañ diggante boobu nga jóg julli ci yow yooyu yëpp defoo ci dara ngeen nekk fi di waxtaan xam nga ne yow loolu mu leer na ne waa ji ba mu la ne bon beneen jour nga ne ko mais tu vas faire trop weex trop mu ne la non ce jour là bon euh, cette nuit bon je ne pourrai pas sa demul kon koo da xam ne la ko fa yóbbu du imaanan wax ci saaban non ba ko non déedéet parce que ngir am daje la rek fu ñuy daje la foo xam ne ñu ñu ñu def ñu continuer ndajem école bi ñu àggalee ko ca ca ca jàkk ja lool kesee ko fa yóbbu wala ndaje mi nga xam ne moom la ñuy daje entre ay xarit voilà ku nekk day liggéey waaye bu guddee nañ daje ca taraawih voilà buñ demee nag di waxtaane seeni mbir voilà loolu te alors que bu kenn ki nee du ñëw rek keneen ki du dem loolu da lay leer ne kon kii li mu yóbbu leera loolu imaanan ngëm waxti saa ba ak sàkku loolu te yàlla ak ak jàpp ne gi jaamu yàlla la boom dama koy def ngir yàlla non non non foog dafaa dem ngir daje ak xay xaritam waaw waaye tamit imaanan waxti saa ban day dàq képp koo xam ne daa laaj ah ah diw moom dégg naa gaa yi bu dem fenn lay daam fu ko yoreel quoi bor <laughs> ah kooku manumaa fexe ba gis ko gars yi ne sawaay de tarawih yi dara du ko ci raw a man jàkka waaw jàkka diw mu ne baax na <laughs> dama koy falaa koy koj tey <laughs> baax na non tey moom heure pile laay taxaw posté foo xam ne du ma gis ba ma gis ko ba am robb yow façon boo demee ne dangaa julli yow xam ne ne imaanan waxti saaban taxulaa jóg waaw loolu nag xis ala zalika mooy nattal mbiri nag ci lool mooy lépp loo xamante ne yu mel noonu la waaw mooy rek la yonent bay saa saam ci hadiisu niyya bi waaw waxoon alayhi salaatu wassalaam waaw innamal a'maalu binniyya wala binniyyaat ñaar yëpp wér na waaw jëf yi daal ci seen yéene daal la nekk waaw fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi fa hijratuhu wa rasuulihi képp koo xam ne sax gàddaay da ngaa te dara génnewu la te bëgg a jëm xam nga ne dama koo def ngir topp yàlla ngir doxi ndigalu yonent bay saa saam ni borom bi jox ndigal li ñu koy def ngir mu ñoom am seen ngërëm moo ma tax a jóg ah kooku de dina am yool ba nga xam ne moo tax mu jóg mu yàlla ak yonentam alayhi salaatu saa borom bi dina ko ci fay waaye wa man kaanat hijratuhu li dunyaa yusibuha ah képp koo xam ne rek yow sa sa sa sa hijra sa génn dem sa sa sa effort yooyu yépp yow affaire àddina booy booy dabi la boo bëgg a jote aw imra'atin wala ta imra'a goog ci mbiru àddina la dugg voilà daa dugg al daa tudd al après mu tudd mooy euh, mbiru àddina jigéen goog ci la voilà ndax lu dul mbiru yàlla rek mbiru àddina fi ci waaw mbir yi moom ñaar <laughs> <laughs> mbiru yàlla wala mbiru àddina waaw léegi nag mu tudd lu général après seppee ci loolu li ñu ne tax nit ñi léeg-léeg leneen di yëngal surtout góor ñi di def daraw ak femme yi tamit mais ci góor ñi la gën a euh, feddale ko yu bari dañ koy def parce que ab jigéen bu ñu nopp kese la waaw moo leen yëngal moo leen yóbbu moo leen taxa di di gondi nii di di di toilette toog ak nangam mais bu ñu xamoon ne jour boobu du ñëw toilette bu metti bi yëpp du leen ci fekk du ñu du ci fekk waaw lu sobre la sol génn waaye bu dee xam nañ ne moom kañu xubb moom xubban féelu sawaay ni nga dina ñëw nga gis ko mu nekk ci seetu yeeg lu nekk mu diwoo kook parfum bu nekk mu laal kook waaw ngir mooy gën ngir ngir góndi rek voilà loolu moom yow bu dee yooyu <laughs> xam nga ne yow ah, aw imraatin yankihuha te kat waa ji la muy def sax baax la mooy ngir takk la xam nga takk lu dagan la takk na waaw même loolu bu dee moo la yóbbu loolu nga ci am kon nag bul toog di xaar naan yàlla waa yàlla lu tax fayoo ma sa yéene la woon est-ce yàlla la woon <laughs> waroon nga am kersa di wax lool yow kay comme que leneen nga yéene waaw fay ku ci bor kenn waxu la ne daa xaraam de <laughs> waaw mais nag bul xaar yàlla fay la xanaa nga nga def indiraaju niyya te borom bi xam na bu boobaa al al as-sadiq min al karim de borom bi xam na kay dëggu ak ki nga xam ne day expliquer day day mbubbale mbir mi rek peinturel jëfam ji que ne yàllaa tax loolu yàlla xam ne jamul ngay ngay ngay ngay ngay kii ak nit ñi waaw bu dee nit ñi moom man nga leen a nax waaye sa borom manoo ko nax voilà loolu il faut mu leer voilà bu dee nit ñi nag day ñëw di wane apparence que ne voilà lii wa tax alors que yoo borom bi xam na allahu alam xam na moo gën a xam que ne yow mii da ngay cinéma loolu yàgg sa diggante sa borom la ñun moom. li ñu res mooy li ci biti dañ lay jàppal li ñu wan que ne voilà waa ji daal dem na képp nag ku ñu fi nar a wax ne lool taxul ma ne la é eh, dañ ci am preuve boo amul preuve bàyyi ñu ñun lii la ñu suñu borom digal voilà ñuy am njortu bu rafet ci suñu mbokk jullit yi te comme que lii daal lañu gis muy def sawaay mu ñu fi kenn di polluer suñu xel yi naan leneen a tax waaw mais nag digganteem ak boromam ah ñoom loolu moom boromam la voilà que dëggu naan dëgguwul loolu boromam noo koy res a ci newul voilà jaam suñu moroomu jaam du ñun ñooy liggéenti affaire ba la dox seen diggante loolu yàlla moo koy res wallahu taala alam kon kon gis nga gëneel gaangoog ñonent bay saa sa xem même loo ci ba pare waaye condition bi mooy nga gëm wa'du sadiqi sallallahu alayhi waaye nga def ko ngir am wajhullahi alkarim li wajhi alkarim ak tamit yool bam ca diggee waaye bokk na tamit kiy wane ne eh, lëkkaale yi ma bunt bi soppu taxaw Ramadan mooy boo ko defee ci condition yiñ la wax ghufira des na la jéggal lahu ka ko def ma taqaddama li jiitu ay bàkkaaram waaw ñu jéggal la li jiitu woon ci say bàkkaar nañu taxaw fii tuuti bala ñoo gis nga kon beneen ngëneel mooy kon mahwu zam bi yi jiitu boo ko bëggee taxawee lii loolu doyul la ngënee la ah allahu léegi sauf que am na ci yenn riwaay yoo xamante ne nii daf cee yokku wama ta'akhkhar waaw wama ta'akhkhar waaw <laughs> min dambe waaye wama ta'akhkhar loolu it ñëw na al imaam al haafis ibn Hajar daal dina ciy taxaw di ko leeral hmm? di leeral affaire boobu ci al Fath mu ne zaada Qutayba an Sufyan an an-Nasa'i mu ne yokku na al imam Qutayba ibn Sa'id jële ci Sufyan nekk ca euh, Sunan an-Nasa'i rahmatullah ala al-jami' ne wa ma ta'akhkhar waaw mooy dees na ko jéggal ay bàkkaaram ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar li nga xam ne moo jiitu ay bàkkaaram ak la mujj waaw mu ne wa kadha naka nii zaadaha Hamid ibn Yahya mu ne naka nii la ko Hamid ibn Yahya yokk inda Qaasim ibn Asbax fa Qaasim ibn Asbax wal Husayn ibn al-Hasan al-Marwazi fi kitaab as-siyaam mu ne naka noonu al-Husayn ibn al-Hasan al-Marwazi ci téereem boobu kitaabu as-siyaam lahu ñeel ko mu ne naka noonu wa Hicham ibn Ammar Hicham ibn Ammar rahimahullah daal na koy yokku fil juz' ath-thaani 'ashar min al-fawaa'id ci téereem boobu al-fawaa'idihi ci al-fawaa'id yamu def mu ne naka noonu wa Yuusuf ibn Yaquub an-Najaahi moom itam fii fawaa'idi moom itam ca téereem bi mel noonu andi na ko foofee yokku bi kulluhum ñoom ñëpp mu jaan an ibnu Uyayna ta ci Sufyaan ibnu Uyayna miñ la wax sànq ne Qutayba ci moom lu ko jëlee nekk ca An-Nasaa'i al imaam al haafiz rahimahullah mu ma ne wa waradat haadihi ziyaada min tariq Abi Salam mu ne yokk bi it wa maa ta'axxar non seulement euh, ko jéggal li jiitooy mais li mujj mu ne loolu it yokk boobu daal dinay rot. ci li nga xamante ne ci yoonu Abu Salama mi nga xam ne moom lañ jëlee hadis bi Ibn Abdurrahman ibn Awf ci min wajhin aaxar ci beneen wàll radiyallahu anhuma mu ne Ahmad min tariqi Hamad ibn Salama mu ne lool Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al imaam moom moo ko génn ci musnadam bi ci yoonu Hamad ibn Salama mu jëlee ko ci Muhammad ibn Amr moom mu jëlee ko ci Abu Salama an Abi Hurayrata radiyallahu anil jamii mu ne waaye naka noonu waan saabitin jaana tamit ci saabit ibn aslam mu jëla ko ci alxasan an ilxasan kilahuma ñoom ñaar ñépp an innabii waaw mooy wa an sabit ak ah, moom mu jële ci ah, alxasan mooy sabit boobu moom ak saydna alxasan ku nekk ci ñoom ñaar ah, ibn yasaar ku nekk ci ñoom ñu jële ci yonente bi alayhi salaatu salaam yokku gii nii loolu mu ne tamit rot na ci riwaaya boo xam ne bu imaamu Maalik ci boppam boo xam ne nag bokkul ak euh, euh, ma kii euh, Muwatta bi ñu yor ndax Muwatta yi dañu bari Muwatta ah imaamu Maalik rek ñi ko solo daa bari waaw ñu ci nekk nag da nga doon def sa kii nga xam ne dina am léeg-léeg yoo xam da koy gis ci fii doo ko gis ci ñeneen ñi wala nga gis lii ci ñenn ñi doo ko gis ci ñenn ñi loolu mu ne ci riwaay imaam imaamu Maalik jaar na ci yoonam waaw mu ne lool loolu axrajahu Abu Abdillah al-Jurjani mu ne loolu Abu Abdillah al-Jurjani moo ko indi fii amaalihi ci dikkee mi mu doon def min tariq Bahr ibn Nasr Ah ci Bahr ibn Nasr moom ci yoonam an ibn Wahb mu jël ko ci ibn Wahb an Malik mu mooy ibn Wahb di Abdallah daal al-Misri jël ko ci imaamu Malik mu ne naka noonu wa Yunus naka noonu imaamu Yunus eh, eh, ibn Yazid an az-Zuhri moom itam mu jël ko ci az-Zuhri mu ne walam yutaabi' Bahr ibn Nasr ala dhalika ahad min ashab ibn Wahb mu ne sauf que nag Bahr ibn Nasr taalibi imaam ibn Wahb bi yépp kenn àndu ceeg moom ci loolu moom kese moo wéete loolu wala min ashab Malik du caagante ne tamit eh, eh, eh, imaamu taalibe imaam Maalik yi amul ko ci topp imaam Ibn Wahb wala Yunus Yunus ci taalibe Ibn Shihab yi tamit da ngay gis ne moom loolu la lay wax voilà ne mooy Bahr ibn Nasr ak Yunus si waa ma taqaddam naa lu dul li ñuy xam ne moom lañ jiital mooy Bahr ibn Nasr jële ci Ibn Wahb ah mais Yunus sëriñu Ibn Wahb la woon ah moom mu jële ci az-Zuhri mu ne ñoom ñoom kenn taaba amuñu lu dul li jiitu mu ne waqad warada fi eh, za fi ghufrani ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min adh-dhunub 'uddat ahadith jama'tuha fi kitab mufrad mu ne waaye daal dinay rot ci jéggalu bàkkaar yi jiitu ak yi mujj ci hadith yu bari yoo xam ne dama koo dajale ci benn téere su ndaw man imam al-hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi mooy ne kon dana bëgg a wax ne am na ñoo xam ne ni ñu soloo xadiis bi mooy waxul rek man qaama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi mais ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara dañ koy jéggal li jiitu ay bàkkaaram ak li mujj léegi nag loolu al imam al hafiz nag di wax loolu mu ne zahiru mbir mi wa ma taqaddam en tout cas ma taqaddama min zambihi mu ne loolu daal li feeñ mooy kabayira yeeg hmm, yu ndaw yeeg yu maggee ci yam lépp lay mu ne lool kaddu gi wa zahirul hadith yatanawalu sawaira wal kaba'ir li feeñ ci hadith bi ci biti mooy day dugal bakkaar yu ndaw yeeg yu mag yi mu ne wa bihi jazama ibnul munzir te ci lii la imam ibnul munzir ne ma taqaddama min zambi côté boobu la doon wax mu ne loolu moom mooy bakkaar yëpp la mu ne imaam Ibnul Munzir rahmatullah ci lii la dogu neew lii la yu mag yu ndaw yépp la mu ne waaye wa qaala an-Nawawi kanta al imaam al-Haafiz an-Nawawi boroom Riyaad bi mu ne moom radiyallahu anhu al-ma'ruuf annahu yaxtassu bis-saghaa'ir mu ne lii li ñu ci xam mooy yeneen saa bu ma see wax yii ci jëf yu mel nii ne ghufira lahu des na ko jéggal ma taqaddama min dambi yooyu loolu lim ci jublu mooy yi nga xamante ne nii mooy yu ndaw yi voilà mu ne wa bihi jazama imaamul haramayni te ci lii la al imaam al haramayni ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi daal di dogu ne lii la mu ne wa azaa Iyaad li li ahli sunna kanta al imaam al qaadi Iyaad mu ne lii nii lool la mooy saraa'ir yi la te lool mu ne waa ahlu sunna mooy yu ndaw yi lay wax waa ahlu sunnati wal jamaa rahmatullahi alayhim loolu mu askanale leen ko waaye mu ne qaala ba'duhum imam an-Nawawi mu ne sauf que ñenn ñi nee nañ wa yajuuzu an yukhaffifa min al-kabaa'ir idha lam yusaadif saghira mu ne waaye c'est possible ñeen ñi nee nañ c'est possible mu woyofal wàññi ci kabira yi bu dee ne waa ji ah, ba mu defee ramadan amul benn bakkaar bu ndaw léegi mais def na ko léegi kon du effacé dara alors que bakkaar bu mag kese la defe <laughs> boobaa mu ne ah nee na ñooñu ñu ne amaana ñu woyofal li nga xamante ne mooy eh, eh, eh, li nga xam ne mooy Euh, bàkkaar yu mag yi hmm? kon te loolu euh, sauf que ñoom boo gisee waa ahlu sunna di wax lool parce que daa am yu bari yu ñëw di wax lool waaw moo tax al imaam an-Nawawi daal di jéng ci lool ba pare sax ne loolu ci Sharhul Muhazzab mu ne loolu imaamul Haramayni wax ak ñi ànd ak moom que ne loolu sawaa'ir la waa euh, al imaam al-Qaadi Iyaad ne loolu mooy wax waa ahlu sunna wal jamaa mu ne parce que loolu euh, euh, euh, kullu ba imaamu Haramayni ne lépp loo xam ne rot na ci xabaaru yonent bay saa saam min takfiru dunub fa huwa indi mahmulun ala sagha'ir duna al mubiqat waaw mu ne lépp loo xam ne hadith yu mel nii ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar bu dee ziyaada boobu wala yu mel noonu fu mu rote man ci man imaamul Haramayni dama jàpp ne loolu yu ndaw yi lay wax suuf yi nga xam ne dañuy naq nit yu mag yi nga xam ne dañuy alak nit al imaamu Nawawi nag rahimahullah mu ne te loolu wér na ci Sahih yi luy dëgëral waxu imaamul Haramayni bi la hadith Seydina Usmaan bi mooy bi muy wax ci wàllu euh, julli ak boo jàppee loolu képp mu ma min imri'in amul benn muslimin tahduruhu salaatun maktuba boo xam ne dina ko teew julli boo xam ne julli farata la fa yuhsinu wudu'ahu mu rafetal njàppam wa khushu'ahu wa wudu'aha wa khushu'aha julli joo jële ga rafet waaye toroxlu ga ak ruku'aha ruku'ya illa kanat lahu kaffaratun lima qabla lu dul ne loolu day effacer day far bàkkaar li ko jiitu woon maalam tu'tal kabira maalam tu'ta kabira fekk dikkewul wala eh, maalam tu'ta kabiratun fekk dikkewuñ bàkkaar bu mag mu ne wa dhalika ad-dahru kull wa dhalika ad-dahru kullah te lool imam muslim lool nag at mi yëpp mooy dundam yëpp loolu imaam muslim moo ko soloo te noonu na ko noon al imaam Abu Hurayra gisoon nañ fi xadiisam boobu li la imaam An-Nawawi ne jéng ci wax ji ak waa ahlu sunnati en tout cas lépp ci ñoom mooy as-salawaatul xams wal jumaa ila al jumaa wa ramadaanu ila ramadaan mukaffiratun wala kaffaara lima baynaha min ad-dunub idha ijtunibatil kabaa'ir gisoon nañ ko ci Riyaad bi imaam muslim moo ko solo woon julli juróom jàpp julli juróom ajjuma ba ajjuma ramadan ba ramadan dañuy far nekk seen diggante ci ay bàkkaar bu dee ne moytu ndox yu mag yi waaw lii nag ak yeneen yoo xamante ne nii moo tax waaw waaw léegi kantaak beneen bi imaamu Nawawi naan am na nag boroom xam-xam yi daa am ñaari ñu ñu dégg mbir yi ñu ñu gëndalee wax ji ñu ne tukaffiru sagha'ir bi sharti Allah yakuna hunaka kaba'ir dinañ fag farataal dinañ fara yu ndaw yi bàkkaar yu ndaw yi ci charte te ne kabira new fa in kaanat kabira bu dee kabira dafa am maalam tuuj maalam tuuxal kabaa'ir ma iza tunibatil kabaa'ir bu moytoo kabira yi bu ko deful kon lool mooy dinañ far yu ndaw yi ak condition que mën nañ ko dégg ñaari dégg bu njëkk baa ngi que ne dinañ far yu ndaw yi lii waxoon nañ ko fi sax ci riyaat bi à condition que ne moom bu mag nekku fi bu dee ne yu mag yi dafay nekk ah du ñu far dara du ñu far bàkkaar bu mag du ñu far bu ndaw waaye mu ne lii déggin bu ñaareel bi moom mooy dëgg wal asahul muxtaar mooy li gën a dëgg mooy li a wér lañ tànn annahu yukaffiru kulla dhunubi kulla ah dhunu adh-dhunub as-sagha'ir waaw moom day far bépp bàkkaar yoo xam ne yu ndaw yi moo xam moo xam tafar ta tughfiru dhunuba kulla illa al day far bàkkaaram yëpp yu ndaw yi bam des yu mag yi eh, wala mu nekk yoo xamante ne nii yi nga xamante ne moo xam am na kabira wala amu ko moo ci yem kon lool lu ama am solo la eh, wallahu taala alam kon loolu kanta li yenn borom xam-xam yi da wax waa mi mooy nan la ñuy bàkkaar yi ne moo taaxar yi mujj mais yi yi jàll xam nañ ko yi ñëwgul nan lañ koy fare loolu daa simple mooy ni ko yonenti bari saa saa lool la mooy nit ki soit borom bi da koy aar ba du def bàkkaar yooyee wala bu ko defee mooy moom am njéggalam jiitu na waaw comme li mu waxoon waa ahlu badr yonent bi saa saa waxoon ko Seydina Omar ne ko xanaa xamoon ne borom bi yëddu na xool xool waa Badar ne leen isna'u ma shi'tum faqad ghafartu lakum def leen lu leen neex man jéggal naa leen. voilà te lool xam nañ ne am na ci waa ahlu Badr yoo xam ne def nañ loo xam ne ci biti ni bàkkaar la Mistah bokkoon na ci waa ahlu Badr te gis nañ ci suuratu nuur boo fa demee haadisatul ki bokk na ci ñi nga xamante ne nii naafiq bu mag bi Ubay ibn Ka Ubay ibn Sal Ubay ibn Abdallah ibn Ubay Euh, alayhi min allahi ma yastahiqu bokkoon na ci ñun mbaalaale woon ba ñu jàpp wax jooj di ko wax waaw di ko kawti kawtee di ko euh, lawal kene sayyidatu Aisha lu ñaaw dañ ko doon tuumaal te pourtant moo tax bay ba ba aaya bi wàccee seetal ko bokk nañ ci ñi nga xam ne lool mu doon def ci deru sayyidatu Aisha du lu rafet di deru yonent bi saa salaam voilà loolu mënuñu ko tudde nag xasana la moo tax bokk na ci ñi nga xam ne dañ leen a dooroon yar yi yi suñu borom wax ne ñi nga xam ne euh, ñooy yaqdifuuna al mu'minaati al ghafilaat ñi nga xam ne ñooy jam way jigéen ñi nga xam ne dañoo yëgati ci mbon giñ leen di ji jiiñ te ñu nekk way ngëm yàlla loolu dees na leen teg punition yi tegoon nañ ko ko voilà mooy loolu mais borom bi jéggal ko waaw soit mu nekk loo xam ne da lay doo ko def ci wala boobu boo ci tàbbee jéggal na la loolu c'est simple loolu rek la wallahu taala alam mbir la moo xamante ne aussi simple que bonjour insha allahu taala <laughs> waaw waaw bu amee rek borom bi far waaw kon loolu la wala mu ñoŋal la ba ah, defal la li nga xam ne eh, mooy ñoŋal la ci bàkkaar yooyu wallahu taala aalam kon al imaam al haafiz an bu ñëwee kon côté bii mooy ci lool léegi nag mu def suñu masala yi nga xam ne moom lañu ñu doon wax te mu nekk masala yoo xam ne yu ama am solo la waaw <laughs> mu nekk ay masala yoo xamante ne nii fi gaayatil ahamiya waaw ca njom waxtalu am solo lañ nekk waaw nga xam ne euh, léegi mu des hein euh, léegi mooy nañ ñëw nag ci taraawiya mooy hadis bi bon euh, dañ ci bala ñuy àgg ci masala boobu mooy dañ ciy jàng que ne kon yeneen i jàngat bala ñu ñëw ci masalaay taraawiya que ne kon hadis bi day wane ngëneel gi nga xam ne moo nekk ci Ramadan quand borom bi xéewal yi nga xam ne moom la ci def moom la ko jagleel ba képp koo xam ne taxawee nga ko guddi ya waaye wor bëccëg yi bien sûr mais bu dee ne yow na ngay ndékki bëccëg yi di def lu la neex ba pare bu guddi yi nga naan dégg naa ko kii yow xam nga ne kenn waxu la parce que yow iimaanan boog yow gëm yàlla gëm boog des na ndax borom bi nga xam ne yow waxuma la yow li mu farataal defoo ko da nga koo bañ waaw muy taxawal eh, li nga xam ne mooy Ramadan yaa defoo ko waaw defoo ko pare naan walla euh, guddi gi nàngam déedéet loolu àndul kon mooy ngëneel googu ñuy wax ci euh, mooy koo xam ne au minimum yow di nga def li nga xam ne mooy amoo ngant bu la téye euh, woor kon ngëneelu ak li nga xam ne moom la ci borom bi dëxëñ ci ay yool waaw waaye tamit dañuy xam ne loolu nit ki mënu koo am lu dul mu dëggal jàngaleem li yonent bay saab saab indi moo tax mu ne waaw ba pare def ko mu bañ a nekk loo xam ne jaamu yàlla la ay du dañ maa forcer man bu ma amoon soit du ma ko defan loolu moom du la jariñ dara waaw walla non man koor gi c'est fii ma nekk daxa voilà xam na nekk Sénégal wooroo loolu day ñaaw waaye bàyyil rek man bu ma amoon soit waa yow na ngay waaru quoi ah waaye eh, ah. loolu dañ naan la sawaay loolu bis boo ko defee na la leer ne loolu mooy wane ne yow yow duggoo ci imaanan il faut nga nekk loo xam ne mbir mi te day dellu ci liñ doon wax innamal a'malu binniyaati kon di ixlaasul amal waaw di yée sellal sa yéene sa jëf ngir yàlla te nit ki moo xam ne li muy jëf du ci am dara lu lam ci yéene moo tax mu ne ihtisaaban waaw kon nag te dañ ciy xamee tamit ay mbir yoo xam ne borom bi yu mu def yoo xam ne day far ay bàkkaar ay mbir yoo xam ne da ko cee jaare waaw yoo xam ne da ko ciy jaare léegi kanta ñi ne kabaa'ir yi ñoom imaam nun mundir da ko ciy duggale loolu mooy rahmatullahi ma yërmande yàlla yaatu na loolu lépp man na ko cee boole même bu dee ñëpp lee lañ jàpp voilà ndax yeneeni xadiis loolu ana moo koy dàq rahmatullahi waasi'a loolu mooy li jaam yi di yaakaar ci boroomam que ne man naa far ni mu fare lu ndaw yi la man a fare yi nga xam ne mooy yu mag yi daal di deseeg ña nga xam ne bu dee xaq la yu mu war a fay mu daal di koy doxe euh, euh, dox di euh, ñaa ñoo loolu yomb na boroom bi tabaraka wa am na luñ ciy jànge yonent saa sallam dane man qaama ramadan loolu dañ ciy xame ne contrairement ñi nga xam ne dañ naan non ramadan loolu kenn du wax loolu foog nga teg ci shahr ñëw rek naan ramadan déedéet waaw foog nga ne shahru ramadan yu mel noonu ndax ramadan turu yàlla la ci turu yàlla yi la bokk non non loolu dëgëru te ne ramadan ci turu min asmaillahi loolu lay bi dëgër voilà <laughs> voilà man qaama ramadana la yonent saa sala wax tegu ci shahr loolu kon amul dara lees ciy sib wala lees ciy seetaan loolu lépp amul wallahu taala alam kon lii lu ama am solo la quoi waaw bokk na leneen liñ ci jànge moom te yàgg nañ ko wax mooy euh, boroom xam-xam bi euh, daa yi a yéwén ci xam-xamam te euh, occasion yu mel nii bu taxawee mu xamal ko taalibe yi bu ko defee ñu daal di Euh, gina euh, takk seen ndigg gina dëgër gina jublu ci li nga xam ne mooy wéetal seen boroom gina jublu ci jaamu gi nga xam ne moom lañuy ñuy jaamu seen boroom tabaraka wa euh, ci ay yi nga xam ne ñoom lañ koy defal nekk loo xamante ne nii day xemmem loo nit ñi comme ni yonente bari saa saam doon def daa ko ci mission wu jàngalekat nekkul rek naan gaay tarhib tarhib wala safara ko ngeen kiiwee mbugal yi tey ngeen dee bu nga def dara nangam déedéet mooy affaire yi da ngay digg dóomu waaw bashiran wa nazira la yonent bay saasaam loolu la borom bi ne loolu la ko def muy bëgg waaye di xuppe mooy ñaar yooyu manu la ñàkk manoo ñëw nag boo jëlee euh, benn kese mooy nekkoo ci lu yonent bay saasaam ne woon mu ngi nii yuraxibu daa ne woon di di di di di xemmem loo ñi nga xam ne ñooy euh, saxaabaami radiyallahu ta'ala anhum li nga xamante ne nii e ci taxaw Ramadan voilà muy xéewal yu mag yooyu boo ko xamee nga bañ koo denc ngir sa bopp voilà comme ni nga xam ne ñenn ñi nga xamante ne muusuñu eh, di def jàpp ne loolu day tax xam yenn yoo xam ne wàllu euh, diine daa gën a téye pata daa gën a téye garaaw waaye ci wàllu àddina waaw nga xam tuyau boo xam ne yow yaa ngi fay am lu bari gis sa mbokk yoo xamante ne nii ñu ngi sonn yow boo leen ko waxoon ñoom ñu def loolee commencé mën a soqaleku seen état ci seen wàllu koom-koom seen wàllu lii na a soqaleku loolu defoo ko nga nga nga nekk mbir mi pour yow kese ba pare di ci biti di deedeelu di wan ne loolu waaw non loolu moom yii lii ma nekke moom bu ko kenn xalaat man dama cee dugg ba pare waaye moo manoon lépp ngir daal di leen mm, mm, dévier ci leneen ñu bañ di xalaat loolu après nga aati moo ko loolu yëfi égoïsme la voilà man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir képp koo xam ne gëm ne yàlla ak bés bu mujj bi suñu borom yonent bay saa saa waxoon nañu ñuy def fal eh, eh, eh, na bëggal boppam ah laa yu'minu ahadukum man kaana yu'minu billahi wal Ah, bu gëmee loolu na nekk koo xam ne fal yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi na soppal boppam mbokkam li nga xam ne moom la soppal boppam quoi waaw mais jàpp nekk affaire yépp c'est pour toi alors gars yi nga leen di duur ci xeer yi di leen wan ne wala nangam ak leneen alors que loolu euh, bokkul ci li nga xamante ne jikkalu yoo xam ne dafa suufe jàngalekat yi ak ñi nga xamante ne ñooy taalibe yi war nañ ko moytu te lépp lu ñu am ñu yéwén ci seen xam-xam di xemmeem loo ñu ñi ci baax comme ni nga xamante ne yi nga xam ne baaxul nag ñu leen ci eh, tiitlu te di leen mooy tandakoloo yi nga xam ne rafetul te baaxul ak sànjum yàlla mi nga xam ne moo leen ci xaar wallahu ta'ala a'lam léegi nag ginnaaw lii